rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam kitaabul adab kon alhamdulillah ginnaaw bi ñu jeexalee ci sunu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna chapitre quatre-vingt-trois bi jeexaloon xadiis yi nga xam ne moom la tegoon ginnaaw ba mbëstal bi mu defoon di introduction bi defaloon boppam moom al imaam rahimahullah te ñu jeexale woon ko euh, chapitre boobu tuddoon baabu nahyi an tawliyati al imaara wal qadaa'i wa gayrihima min al wilayaati liman sa'alahaa aw harasa alayhaa fa arrada bihaa indi woon ci xadiis six cent quatre-vingts juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk mu ne an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala daxaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wa ana wa min bani ammi walillahi alhamdu wal minna tey nag niñ ko waxe woon ñu dugg ci loo xam ne lu njëkk la muy li nga xam ne imaam da koo tudde kitaab waxoon nañ la version yi ma yor am na ci boo xam ne dañ ne kitaabul muqaddimaat liñ romb yëpp noonu lañ ko tudde mais loolu ñoom ñoo ko tudde seen bopp al imaam tuddewu ko fii kitaab fii la koy dóor a indi mu tàmbalee ko kitaabul adabi waaw buntu bi nga xamante ne téere bo téere bi nga xam ne mooy wax ci eh, ay teggin waaw ndax nag da xam ne nag mbir yi lépp teggin la quoi <laughs> waaw non teggin moom loolu faut pas faut leneen ah teggin mooy lépp waaw te toolu nit ñu sell ñu anhum lépp lépp lépp lépp teggin la waaw buntu bi yàlla xadaraat yàlla fa ne présence Allah tabaraka wa di bàyyi xel di teew loolu moom ñàkk teggin duñ la ko may tarfatal ayni waaw boo làmboo wala teggin yi gën mag yi gën a dañ lay dañ lay fay jële dañ lay dàq dañ lay tarbu waaw dañ lay tarbu ci buntub yàlla bi doo àgg waaw moo tax loolu moom amul sax kaa ñu dem te ñëw moom moo tax fi al imaam tàmbalee ko li nga xam ne nag mooy loolee mooy al adab teggini al adab waaw mooy téere bi mu njëkk ëndi teggin ndax ci la lépp xaj lépp loo xam ne mu ngi ci yaakaar man na cee juddoo te da am résultat yi ca nit kay ut insha allahu taala da ko ci am waaye lépp loo xam ne génn na ci moom teggin euh, bul sonn waaw bul sonn kooku day sonal boppam rek waaye du am la mu bëgg te bu dee ci euh, mbiru yàlla moom boo fi ñàkkee teggin tarfatalaay ni dañ lay dàq waaw dañ lay dàq loolu moo tax al imaam daal di koy tàmbalee fii ndax amuk solo kitaabul adab adab yooyu nag daa teg euh, euh, daa tegtaloo daa daa xeet daa daa tàqale koo ci ñaar muy adab bi nga xam ne teggi ni nga xam ne moom lañ xam nga gis côté téere yi euh, fiq yi fiq yi boo demee yu bari ñu la koy ëddil naan la kom aadaabul akli aadaabul aadaabul jimaa'i ah adaabul libaas yi tegginu lekk tegginu jotee lekk tegginu euh, naan tegginu nàngam ak nàngam ah euh, di di lekk sa ndejoor tey lekk li li nekk sa kanam ak yu mel noonu tey wax bismillah ak yooyu nga xam ne ak booy dugg toilette ak nàngam ak nàngam yooyu yëpp ay teggin la yoo xamante ne nii ah ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu wassalaam la bokk waaye mu am yeneeni façon teggin nag yoo xam ne yooyu jikko la ak nit ki lu mu war a meloo digganteem ak boroomam waaw nga xam ne digganteem ak xam nga yee digganteem ak boroomam la mooy sa boroom bi nga xam ne xattaa yooyu sax bu may lekk nga xam ne ñu saa yëga di yëpp jàpp nañ ne moom lekk moom da ngay ñëw rek dóor mu daanu da ngaa xiif déedéet daa am ay teggin waaw lu nekk daa laaj ay teggin léegi nag bu loolu noonu jàllee yi gën a màgg rek mooy teggi ni nga xam ne sa digganteeg sa boroom ay jikko ga yooyu jikkowoo waaw comme am gi nga xamante ne moom la nit ki di am ker sa boroomam di ko gis ci muy nekk loo xam ne boroomam da koo xaraamal waaw waaw te loolu mooy teggi waaw loolu noonu ak tamit nga am weg bu rëy sa digganteeg sa borom waaw ba ñu ko tuddee nga xam ne ah du keneen la ñu tudd du mbindeef waaw am teggin gu rëy ngay am diggante yow ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ainsi de yooyu nga xam ne ay jikko yu kawe moom ngay yore loolu noonu nag ah mooy teggin yooyu ñoo yi nga xam ne ñoo yi gën a kawe mais dafa lëkkaloo kii par exemple yow doo ne bon man moom sa yii nii laay fexee kii mais yi ñëw ci rot ci sunna non non man da nekk loolu ku la ko wax wax na lu amul da leen di boole. d'ailleurs yële sax boo ku ko incarné yële da koy yomb parce que ci biir loolu lay amee yee mais bu fi bàyyee yee jàpp ne man naa amee ak mbaax ak leneen feneen. fu wuteeg li nga xamante ne mooy li yonent bi alayhi salaatu salaam doon nekke woon kooku mooy sànku na wallahi kooku iblis daal dina koy wor ba pare te mu foog ne mu ngi ci dara alors que nekkul ci dara waaw waaw moo tax i'lam lan la boroom masaalik waxoon ilam habana allahu fi daarayni bi fadlihi subhanahu nuurayni bi anna xayra ma bihi izdana al-fata talaazumul adabi haythu ma ataa li annahu bihi ila arrahmani yasilu abdun wa ila aljinani fa kullu man bighayrihi ramal wusul li hadratillahi fa ghumrun la nabil wa nataqu bi annahu kaada yakun thuluthay ad-din fa fadluhu mubin wa huwa qismani lada ad-daymani adabu zahirin ma'al insani wa adabul batini ma'a rabbil wara wa yatba'ul batina ma qad zahara fa'udda min zahirihi husnul khuluq wa mithluhul haya'u fastahyi tafuq wa hakadha tayamunun wa tasmiyah ay fi mahallin li kilayhi madriya après wa adabul akli ak yooyu doon wax saay mu ne mooy ci baabu saalisi yi mu def ñetteelu buntu bi fil aadaabi wal fadaa'il ci teggin yi ak ngëneel yi mu ne fi daarayni bi fadlihi subhaanahu nuurayni ay way yal nañu yàlla may way ya xamal ci ñaari kër yi yàlla nañu def ci ngëneelam dong moom mi nga xam ne woona ak cellam an nuuray ni ñaari leer yi muy leeru àddina ak alaaxira saadatu daaray ni nuur nuur an nuuray ni xamal ne lan ngay xam mooy dana la xamal dugal ci ak ñaan bi am na xayramaa bi his daanal fataa li gën ñi nga xam ne moom la camsi di di di di di di taarloo waaw allahu akbar bi ci am ak taar mooy talaazumul adabi waaw mooy di làmboo ak ay teggin xaysuma ataa fu mu man ak fu mu man di ne li annahu bii ndax kat dëgg-dëgg moom jaam boobee bii ci ci ci ak ay teggin ay teggin ca lay jaar jëm ila rahmaani ci borom bi fees dell ak yërmande waaw yasilu abdun ila rahmaani wa ila aljinaani waaw mooy li annahu yasilu bihi ila arrahmani wa ila aljinaani mooy li annahu yasilu abdun wala al abdu ila arrahmani wa ila aljinaani waaw ci ay teggin ci la nit ki di dootee jotee li nga xam ne lay àgg ci boroomam waaw waaye ci lay mën a amee kër ga nga xam ne moom la def ne moom lay terale jaam yi ëllëg ñi ko doon jaamu mu ne nag fa kullu man bi ghayrihi raamal wusul képp koo xam ne nag yow ne nee dangaa bëgg a àgg ca li xadratillaahi dangaa bëgg a àgg ca yàlla mais nag dinaa jaar feneen lu dul ay teggin kooku fa xumrun ab dof la laa nabil kooku muusut waaw kooku moom dafa manqué wiis <laughs> waaw fa xumrun kooku dafa wéradi laa nabil te ñawut muusut waaw waaw wa nataqu bi annahu boroom xam-xam yi sax nee nañu que ne moom gis nga teggin kaada tuutee des yakunu mu nekk sulu say diini deux tiers diine ji boo jëlee l'islam bi diine ji suñu soobu woon wii xaaj ko ñetti xaaj ñaar ya daanaka lépp teggin la kon nag fa fadluhu mubin kon di ngëneelu teggin daal dina yeer mu ne nag wa huwa qismaani daymaani mu ne ñaari pàcc la ca ad yi dal imaam al-Yadaali waaw ah radiyallahu anhu muy adabu zahirin teggin yi nga xam ne dafa feeñ ma al ak nit ñi waaw parce nit ki kat borom bi da ko fay indi ci kaw suuf ñaari mbir la yo adabu zahirin wàcc euh, pàcc bu njëkk bi mooy teggin yoo xam ne tegginu biiti la ma'al insaan ak nit ñi nit ku nit da am ay teggin ak nit ñi ndax ñaara am ñaari relation moo am ci kaw suuf amul ñetteel relation bi jaam bi am ak boroomam waaye bi mu am ak moroomam muy ay nit waaw bu boroom bi nag moo gën a rëy waaw boo demee ci fiqh moom la ñuy wax al ibadat moom la ñuy al ibadat al ibadat fiqhul ibadat nan ngay jaamoo yàlla mi nga xam ne daf la fee indi li dul ngir nga jaamu ko lu dul ngir nga jaamu ko nan ngay tegginoog moom lim la digal nan nga ciy nekke waaw te manoo coo xam ni nga ciy nekke lu dul nga jaare ko ci njàngaleen yonent bi alayhi salaatu wassalaam te manoo koo xam lu dul nga jaar ci njàngaleen yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi mu am fiqhul muamalat côté yi nga xam ne nag relation social la diggante nit ki ak ñi nga xam ne ñooy ay moroomam ak ñi nga xam ne ñoom la boroom bi def ñuy dund ak muy dund ak ñoom waaw di jëflanteeg ñoom ñaar yooyu yépp nag teggin mooy sookul mooy cosaan bi waaw moom la lay wax ne ca al imaamul yadaal yi te mooy euh, euh, boroom xam-xam suufi yi rahmatullah yu mag yi dañ ne ñaar la adabu zahirin mal insani mooy tegginu biti bi nga xam ne moom ngay am ak nit ñi waaw du yow da ngaa nekk kilifa rek lu la neex ngay wax wala daal da nga ne man diw xaw ma ko bu ma neexee bu ma génnee fu ñu ma xamul lu ma neex laay comporté wu amoo ci droit dafa am ay teggin am ay kàddu yoo xam ne amoo droit di ko wax nit di ko wax nit même bu dee ne xamoo ko waaw yàlla tere nag ki nga xam ne sa kilifa la wala sa waajur la wala koo xamante ne nii daa am ci yow fadlun azim gëneel gu màgg am na yoo xamante ne moo taxoon borom bi ne na wala taqul lahuma uffin say waajur bu leen wax waaye cim ak ay ci patoog ay yu mel noonu def yu mel noonu waaw waaw wala tanharhuma te bu leen gëdd fële mu ne wa am fa am wa amal yatiima fala taq fala tanhar fala taqhar wa am fala taqhar fala tanhar wa amma sa'ila fala taq fa amal yatiima fala tanhar wa amma saa'ila fala taqhar wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith wala <laughs> noonu la <laughs> wadduhaa wallayli idhaa sajaa maa wadda'aka rabbuka wa maa qalaa walal aaxiratu xayrun laka minal uulaa walasawfa yu'tiika rabbuka fatardaa alam yajidka yatiiman fa aawaa wa wajadaka dallan fa ilan fa aghnaa fa amma taqhar wa amma saila tanhar voilà yow ki nga xam ne yaa ko doole féete ko kaw mag ko yor ay mbiram bu nekk ko feebal sa kanam fala taqhar comme alyatim waaw jirim taqhar bu ne ah jirim la rek après yow nga noot koo tël ay mbiram di ko nax yenn yi ci force yenn yi ci ay jaay mus muslu non fala taqhar wa amma sa'ila ki nga xam ne daa ñëw di laaj am na loo ko ëppalee ba tax mu ñëw di la ko laaj ak lu mu yaakaar ci yow fala tanhar bu ko gëdd ndax qawlun ma'ruf ah wax waxu njekk de <laughs> wa marfera ak wa wa waa jël leen ma ko rek waaw xam naa moom beneen yoon insha allah bu jàppandee rek eh, ñu kiilo ko moo gën nga ne waa ji xayrun waaye xam nga ne loolu moo gën min sadaqatin ci sarax boo xam ne def nga ko de waaye yatba'uha adan waaw yow ka nga ko jox da nga koo tofale sa sa sarax ba ak ay lor yoo ko wax ay kaddu yu ñaaw waaw téydén kenn manu fee am yaram waaw lu waay nara lekk rek ngeen ñëw na ko fuuf ah. ma deseeg yàlla déet deseeg yàlla ah caaxaan laa wax <laughs> yow lu ñaaw li nga wax doo ci am yàlla te joxe ko ko boo lemul leneen loo lekk xiif sa loolu fattul woon sa problème bu bopp la waaw waaw kon xaw kon e, loolu adabu zahirin daam ay tegginu biir ma al insaani ak nit ñi ki la mag wekk ko yonent bay fa sam jàngale ki la féete yërëm leen waaw ki nga maaseel jàppe ko sa nawle loolu jàpp ne am nga loo ko gënee ba walla man sama juddu mooy or seenu juddu nag mooy weñ gu ñuul déedéet loolu xeebaate la waaw te jikko yi gën a bon la bokk mu ne wa adabul baatinin beneen xaaj bi mooy loo xam ne tegginu biir lay doon moom lañ doon ay jikko la waaw yoo xam ne nit ki moom lay làmboo ma rabbil wara ak ki nga xamante ne mooy boroom mbindeef yi waaw mu ne nag nga foog léegi yow da am benn bi bàyyi beneen bi déedéet adabu zahir daa fekk adabu baatin am ñooy ànd moo tax mu ne wa yatba'ul baatina dina topp eh, eh, teggin bi nga xam ne moo nëbbu bi nga am ak sa borom ma zahara bi nga xam ne dafa feeñ boo boo nangulee sa boroom rek leneen lépp day nangu day day feeñ waaw xaw min xawfikahu kullu ahad <laughs> waaw gis nga boo ragalee sa borom lépp day woyof ci yow waaw mais boo ko bañalee léppay compliqué waaw <laughs> yow hatta matériel yi sax léeg-léeg dañuy dañuy compliqué ci yow parce que li nga bañal sa borom waaw fas yi bañ a dosil kon wa yatba'u az-zahir al-zaahira maa qad al-baatina maa qad zahara bi feeñ day topp lu ci biir moo tax bu nit ñi defar seen biti seen biti yow defaral sa biir waaw waaw bu sa biir baaxee xanaa yonent bay saa saa mu nekkul ku wax loolu inna fil jasadi mudra idaa salahat wala idaa saluhat saluha al jasadu kullu waaye wa idaa fasadat fasada al jasadu kullu alaa wa hiya al gisoon nañ xadis boobu alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa alaa déglu leen ma alaa aywa na nopp yu ubbeeku waaw inna fil jasadi nekk na ci kooru doomu aadama mudra aw suux boo xam ne idaa salahat wala idaa salahat bu baaxee salahal jasadu kullu yaram wi yépp baax waaye wa idaa fasadat cëy wi yàqoo fasadal jasadu kullu yaram bi yëpp a yàqu mooy kilbit alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee na loolu bu ngeen ko xamul mooy xol moo tax bu nit ñuy toppatoo seeni apparence nan la seen bopp yi di rafete nan la seen sourcils yi di rafete seen tuñ yi seen lex yi seen yére yi ñuy sol seen biceps yi seen triceps buñ génnee seen ci di wane ne leer di peau claire ak nangam wala di diwu ci diw yu baax yi di nes nes yi ngir nit ñi di leen xool di daan oh saa yi temps yi saa leer gi muy dagaale te yaa ñeme yàlla daraa la ci leerlu mo <laughs> leeru peau claire yi ni mu bëree nga naan la <laughs> ak leeru dund ko neex rek ndax bu dund bi neexee amoy soucis yu bari léeg-léeg sa yaram day yeer <laughs> day nay loolu képp la nga naan leer leeru yaa foog ne leer gi l'islam bi li nga waroon di allahu nuuru samaawaati wal ard mooy leeru lampe bi ak leeru jant beeg weer wi bon yow xamoo li <laughs> loolu moom ko jàpp mooy vraiment <laughs> non nuuru samaawaati wal ard daa foog ne mooy leer boobu noonu <laughs> mukk kon yow ñoom bu ñuy toppatoo yow toppatoo li ci biir waaw. ndax loolu walillahi al en a'la mu ngi mel ni ki nga xam ne moom dafa am oto yow ñu jox la oto jox ci oto ñaar yëpp nag oto mille neuf cent cinquante la da ngi deux mille vingt quatre léegi yow nga ne man am naay moyen yéen ñaar yëpp am ngeen ni moyen ay voiture de collection la alhamdulillah attention voiture mille neuf cent cinquante ku nekk ko mën a am de voiture de collection bokk nañu gën cher yu gaa yi jaay des fois dañ naan ay cinq moo ci am ci monde bi façon bu mel nii kii jënd ko kii jënd ñoom ñaar ñëpp am nañuy moyen kenn ki moom ne boo man xam nga nu may def parce que moteur bi yàgg na léegi boo ko kiiwee sëq day sëqat day sonn day kii di sëqat di kii daanaka ak pollution bi muy def ak loolu nangam ak tamit man na laa bañ a sori man na bañ a sori léegi mu dem xool constructeur ba bu dee fii ci France Renault laaj leen est-ce que moteur bi nan la ñuy def ba changer moteur bi ñoom ñu ne ko mën nañ ko koo changer la jox ko prix te moom mën na ko accessible na ci moom moom mu toppatoo di defar moteuru oto bi ngir changer ko ngir mu gën a mën a daw keneen ki nag moom jël même bi moom lim def au lieu xalaat moteur beeg yooyu mu ne ci tôlier bi la koy yóbbu waaw mu tôlier ko oto bi comme que fam ne woon daa poussière wala peinture bi xaw naa kii léegi bon dépassé na léegi koy yóbbu ci tôlier bi mu tëggaatal ko oto bi bu ku ko gis fam ne bu bees takk la te laalul moteur bi moom yoonam nawul ci moteur bi kële nag moom mu ngi ci moteur bi waa Renault changé ko moteur bi ñaari oto yooyu ñu teg leen ci tali bi ci autoroute bi ñu ne nag dañuy def course waaw raw gàddu gi ñu xool ko koy jël <laughs> est-ce que ñaar yooyu dinañu yem mukk lu tax parce que kële dafa toppa dafa toppatoo li ëpp solo mooy xol xolu oto bi mooy moteur bi mooy biir bi alors que waa ji moom biti mooy bu bu ñaaroo day taxawee moom boo moywul ñu xamul ñëpp te loolu mooy xaalu nit ñu bari <laughs> dañuy jàpp ne yo mooy xankar gee nag moom ñankar gee nag moom lu muy def fii ndekete yoo moom lu motooram baax daan waaye yow xam nga ne kii buñ naan prip sa waay di maa xoolal way lu bees lii takk sa waay mais ndekete yoo kaw gi rek lañu defar mais gis nga buñ neen nii ba dóor bañ commencé taal oto yi yow boo fa jegee moom boo jegee bi niru bu bees boo mayul dangay daw bu ko taalee woon ne di sëqat di sànni ay poussière yu gaaw ay ay ay ay bu ngeen moy bu ngeen ko inalee naan noñi ko seen poumon yi lay attaqué daal di koy yàq kooku bu bu bu course bi départ waa ji di ko bàyyi ci gannaaw lu tax parce que kee dafa toppatoo li am solo kii nag di toppatoo carcasse bi nit ñi nag wal iyaadu billah gis nga lii kooko wax ni mu simple danaan la non boo ko ne woon yow léegi ñaari oto yi boo ciy tànn ah mukk man kay moteur bi laay bi bi baax laay jël mais pourtant pourquoi si suñu dund duñ doxale noonu dund gi duñ doxale noonu ah mooy apparence rek apparence kese lépp di apparence neewuñ apparence baaxul du tout apparence baax na ndax bokk na ci teggin yi nga xam ne moom la yeneen ci may sa sam jàngale lu bari bokk na ci ci apparence jullit bi daa am nu mu war a daa am pareet du lu la neex ngay mel lu la neex ngay solo lu la neex ngay kiiwee déedéet daa am noo xam ne noonu ngay mel waaw façon col ko mu ne la bu fi sol loo xam ne daa weesu man ki bay ni sa déjoor yi di wàcc ci suuf bul sol lu buubu comme ñu ko gisa woon ainsi suite ak so yooyu waaw sa karaw gi dee ko defar dee ko yàlla jox karaw dee ko toppatoo waaw mais waxuñ la tous les jours ngay peñaw waaw <laughs> waaw la wa an rajulin sahiba nabi sallallahu alayhi wasallam waxoon nahaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam an nam an yamtashita ahaduna kulla yawm waaw ne nent way saasam daf ñoo tere ñuy peñawu tous les mooy góor ñi lay wax waaw parce li muy bañ mooy li dal borom oto bële toppatoo apparence toppatoo apparence ba fekk ba ci biir mais lu ëpp deel def deel ko toppatoo mais bul nekk tout le temps ci ngay ne ba xaw mel ni jigéen ñi noonu yow al ko góor fuñ la fekk yaa ngi ci seetu yi yaa ngi ci kii yi di nes nesal bala ngaa génn xool def nii ga mel ni façon yooyu dafa dafa jigéene quoi waaw waaw te yow loolu du sa affaire te day tax yow li ëpp solo da koy bàyyi waaw kay mooy lool am na solo rek dafa am solo nga naan la apparence bañ am solo mais nekkul lépp solo kon nag wa yatba'u al-batina ma qad dina topp li nga xam ne mooy teggini yu biti yi day topp yi biir waaw bu baaxee mu baax bu booxul nag wasal la yaa salaam ci doon wax ne bokk na ci yi nga xam ne mooy moom lañ euh, euh, compte ne ci ci ci ci la bokk ci adabu zahiri yu feeñ mooy xusnul xuluq ndax rafet jikko kan ngay rafetal jikko mooy maal xalq ak nit ñi sa rafet jikko yi ci nit ñi lay feeñ ñu gis na yow am nga des comportements qu'il faut xam nga ni ngay waxe nit ñi doo leen jànni doo leen nàngam doo leen xeet doo leen kii am ay am am ay jikko yu rafet ay kersa ay yu mel noonu ak sa diggante nit ñi waaw kon nag loolu la yooyu lu ama am solo la moo tax al imaam di koy indi fii daal di koy njëkke waaw daal di koy njëkke fii waaw di yërëm eh, eh, eh, gone yi di yërëm nit ñi ba pare di takkook li nga xam ne mooy ay teggin zahiran wa waaw loolu nag moo tax euh, euh, al imam daal di ko fii indi un première téere waaw première téere mu indi fii li nga xam ne mooy ay teggin ndax boo ko làmboowul dañ lay dàq waaw non non non non dañ lay dañ non buntu yàlla moom doo fa taxaw waalo moom <laughs> dañ lay dàq ne la aywa yow fii du sa place saa lañ lay dàq waaw kon nag mu ngi noonee moo tax loolu dafa nekkul fii fii fii gaayatil ahamiya waaw moo tax lii ko imaam njëkk indi fii mu nekk lu ama amaam solo waaw amma alladhi batana fa minhu fa mata asatahu tudrat tutrad wa tuhjab ya fata wa tardu an babil ilahi wal hijab ashaddu min kulli gharamin wa adab waaw allahu akbar mislu ta'arrudi qada'ihi walaw bilayta aw la'alla aw la walaw wa ka'diraadika alayhi aw ala maxluqihi jalla li shay'in hasala allah mu ne gis nga nag boo fi gis nga booy xoole ba ba ba ba ba tegginu biir yi amoo ko gis nga boobu noonu amma alladhi batana gis nga teggin bi nga xam ne dafa nëbbu dafa nekk ci biir nga xam ne sa digganteeg sa boroom la mbiru xol la amul tricher de boroom bi moo xam li ci dënn yi waaw gis nga boobu fa mata asatahu bés boo ko ñaawalee tutra des na la dàq wa tox jab dinañ la xijab dox sa digg def ab kiiraay sa digganteeg sa boroom ak li nga xam ne mooy xam sa borom tur yeeg meloom yi yaa fataa yow cam si nag ma wax la man Bamba radiyallahu anhu gis nga wat tardu an baabil ilaahi gis nga dàq ci buntu bi yàlla ñu ñu jële la fa dàq la chassé la fa wal xijaab def kiiraay sa digganteeg sa borom ashaddu moo gën a metti min kulli xaraamin lépp loo mën a ñàkk ci kaw suuf yi moo ci gën metti wa ak mooy mbugal yi gën tar gis nga mbugal mi gën tar mooy nit koo xam ne en dañ koo dàq ci buntub yàlla laa ilaha illa allah wópp ba pare def ay kiiraay bu amee kenn koo ci jokk comme li kii doon wax Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh al-Sharif al-Maghribi Chérif marocain bi radiyallahu anhu te taalibeem bi euh, Cheikh Ahmad ibn al-Mubarak al-Lamti di ko tudd ci al-Ibriz euh, biñ ko euh, sëriñam beeg ko laajoon mooy bi muy nekk ci yoon wi. Euh, mu koy mu koy mu koy mu koy mu koy euh, tarbiya ngir euh, jokkale ko yonent bi alayhi salaatu salaam am lu ko doon laaj lu tur bi lu <laughs> mu tuddati cheikh boobu moo doon laaj bu ma juumul moom moo ko doon laaj lan mooy li gën a tar mbugal mooy yii nii ak ak ban mooy koo xamante ne nii dañ koo wékk mooy dañ ko def dafa amoon kasfu mooy borom bi da ko ubbiloon wuññiloon ko ay mbir ay réalités yoo xam ne seigneurial yu koñu borom bi waaye moom am lu mu manqué bañ dàq ko ci laa ilaha illa allah rikki ko nangu ko ci moom waaw borom bi xamaloon la yoo xamante nii mu jekki loolu yëpp mel ni dañoo wàcc rido bi ci kanamu yooyu léegi amatoo ci accès kooku da mel nit koo xam ne dañ koo sàll ci désert boo xam ne sans fin amul nourriture amul ndox amul lekk amul dara amul wëllooy amul dara amul sax biddiw bu muy xool muy leer lépp di lëndëm waaw gis nga ni muy kooku sax ko ko moo ko tane fuuf waaw mooy li gën a tar loo mën a loo mën a ñàkk waaye mbugal mu la mën a dal moo ñu dàq la waaw kon nag te lool mooy lan nga ne ah mais attends lii ngay wax nii dafa garaaw de ma ne la non <laughs> bañ a waa léegi misaal mu ne la mislu ta'arrud qada'ihi mu ngi mel ni yàlla dogal nga naan moo c'est nag ah manoon mbir mi manoon naa demee neneen man de sama waajur yi ni ci man ah yàlla ah mbiru yàlla de dañ cee manoon dara waaye ah moom de wala yow dara dal la ah, ah man ndax man sama xol bi ni mu sellee ah yàlla xanaa gisul woon keneen ko mu ko teg loolu mooy yow yaa ngi naan yàlla li mu dogal lu tax muy dogal lii quoi aywa wala diw mi yàlla yàlla def DG wala président wala nangam mu mu metti mu metti la ah moom de moom moom diw moom waaw waaw ah, man de xaw ma nan la fi demee nii nan la mën a nekk président nan la mën a nekk kii man de diw ak li mu am xam-xam bi mu am mu metti la mais te yàlla mooy dogal ah ahum yaqsimuna rahmata rabbik waaw waa Quraysh ak yéefir yi ñu xamul dara ñoom ñooy ñoom ñooy séddale yërmande yàlla di nubuwa gi ñu doon wax naan yonent may saa salaam lan moo tax bon lu nootee yàlla yoon kenn ci ñaari góor yu ala qaryatayn azim koo xam ne ci ñaari dëkk yu mag yi muy Makka Taif dina ko fi bàyyi di yónni kii benn góor boo xam ne ci ñii dëkk yooyu la bokk yéen suñu borom ne mais ñoom ñooy séddale yërmande yàlla yi mais naka noonu lu gën a suufe nu bu wata bi xam-xam cellte ak ci borom bi ak yooyu yow ak li jëm ci wàllu sax bien matériel yéen ñi koy est nit ñi koy séddale yàlla defal nit dara nga ci am loo ciy wax di opposé waaw noo koy defee wal naan ak walaw ay law moo tax yonent ba law waay waay bu dul woon lii waaw law faaltu moo tax yonent bay sa salaam ne bu la dara dalee bu fi nekk naan law faaltu kaza lama kaana kaza qul qadara allah waaw mooy xadiis yi doon wax naan al mu'minul waaw eh, eh, eh, aji ngëm yàlla bi nga xam ne dafa dëgër ci ngëm yàllaam moom moo gën fa yàlla ci woy ngëm yàlla bi nga xam dafa faible ci ngëm yàlla ak tamit ci kàttan waaye ci ñoom ñaari ñépp am nañu yiw wa fii kullin xayr ihris ala ma yanfa'u gis nga li lay jariñ ci kaw suuf xër ci nekk ci mais le paquet defal ce qu'il faut boo bëggee nekk major defal li kuy nekk major laaj waaw bu fi sàggane de déedéet li kuy jàng ba nekk major li mu laaj yow def ko ihris ala ma yanfa'u bu fi toog rek naan non ça c'est fait pour les fils des bourgeois kanta ñun ñi ci banlieue bi nangam ak nangam ñun moom nangam ak non loolu du loolu waaw déedéet du loolu ihris ala ma yanfa'u wa tawakkal ala Allah wa wàkkirlul ci yàlla loo def effort nag bul jàpp ne def naa effort par force maa war am déedéet yàllaay xool lu ko neex mu joxe waaw wa tawakkal ala allah tabul yuqat dem ba ci biir non ces efforts ne vaut waaw te bu la nag dara dalee loo xam ne neexul nag loolu il ma jaaroon fële doon woon dal quoi il suffisait ma defoon lii ah mu ne la bul wax lool parce que law day ubbi jëfu shaytaane fa inna law taftaxu amala shaytaan loolu nag bokk na ci li gën garaaw ci li gaaral di opposé wu ak dogalu yàlla naan law waay bu woon lii bu di law waaw mu ngi noonu walayta ay wooy ak a neexoon waaye mbir mi deme woon nii waay loolu ci la aw la allah ah waaye amaana woon na yii doonoon doon aw law laa waay waay lu doon tere na walaw ak yooyu <laughs> waaw waaw kon mu ngi noonu kon loolu ay teggin yooyu nag gis nga kon teggin ni mu grawee muy lépp presque sunu say diini fa fadluhu sifru mubin kon deux tiers u diine ji kon moo tax al imaamul xaafizu Nawawi rahimahullahu taala di la wax na gis nga nag kaay ginnaaw li fi jaar yépp nag te li fi jaar day détaillé li lii di ñëw ndax mëmbëstal noonu la mooy mëmbëstal introduction la fa nekk rek la ñuy ci biir mu lay indi premier kitaab mu ne al adab teggin gis nga tool bii muy riyaadu saalihiina toolu nit ñu sell ñi lii la teggin foolaal teggin la lépp teggin la sinon riyaad yi kenn manu cee am ak i ñàkk teggin manu la nekk moo tax mu commencé loolu nag kon nag bii di insha allah nag ñu dugg nag bi mu defee kitaabul adab baabu nàngam waaw léegi nag mu ëndil la nag ci wàllu teggin yooyu loo xam ne lu am solo yoo xam ne am na yu ci romboon waxoon naa la introduction bi day gën yaatal lii day gën a yaatal liñ gisoon fële léegi nag mu daal di koy détailler kon buntu lan chapitre quatre-vingt-quatre insha allahu taala bii di ñëw allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina fàtte woon naa leen <laughs> comme bii passé c'est pareil c'est la même chose à la heure même même même même oubli même oubli la <laughs> ñuy jeexal bee passé le dix la Zul Qiyada voilà pas Zul dimanche dix am na nag ñoo xam ne onze la mais le dix Dul bi nga xamante ne nii mooy le dix-neuf mai deux mille vingt-quatre ci kitaabul adabi première téere ci Riyad bi insha taala bii di ñëw ñu continuer wallahu taala a'lam wa sallallahu